ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walladiina aamanuu wa amilu saalihaati lanukaffiranna anhum sayyi'aatihim wa lanajziyannahum ahsana alladii kaanuu ya'maluun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom ñaareel bi mu ne walladiina aamanuu gaa yi nga xamante ni ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax yi fii ci kaw suuf lanukaffiran na waat naa ne dinaa leen faral anhum leen sayyi'aatihim seen rëcc-rëcc yeeg seen bàkkaar yi wala najziyannahum te waat naa ne dinaa leen fay ahsana li gën a rafet alladi kaanu yaamaluun lu gën a rafet la nga xam ne moom lañ doon jëf ndax boroom bi bu lay fay lam lay fay moo gën fuuf la nga xam ne moom nga jëfoon de mu ne wa wassayna al insaana ñun nag ñoo dénk ñi nga xamante ne mooy nit ki bi waalidayhi daal di koy dénk ci ñi nga xam ne mooy ñaari waajuram xusnaa njekk ak rafetal muy rafetal ci waajur yi loolu farata la de du dénkaane bu ma neexee def bu ma neexee bàyyi déedéet mu ne waaye li ngi leen li ma leen di dénk loolu lépp ngeen rafetal ci seen waajur yi wa in jahadaka waaye bu dee ne dañoo yulli seen dayog coono sa baay war ak sa yaay li tushrika ngir lan ngir nga bokkaale bii man man seen boroom maa laysa laka bihi ilm loo xam ne amuloo ci benn xam-xam loolu mooy lan mooy ne lépp jullit bi lépp loo xam ne amu ci xam amul droit mu ciy dugg bu dee nag loolu mooy ki nga xamante ne wax dëgg yàlla àgg na foo xamante ne nii mooy xam boroom xam-xam dëgg du topp loo xamante ne nii tegu ko lu dul boo xamul ndax lii wér la mu ñëw di ko topp déedéet loolu dafa xaram ci boroom xam-xam muqallid walla bu dee ki nga xam ne moom day topp noonu parce que day da moom moom amul capacité amul yenn xam-xam ne waa kooku dañ koy toppaloo koo xam ne jàpp na ne gis na ne ci en tout ci li biti wala tegtal nañ ko ne moom ragal na yàlla tam nga xam-xam mu topp koo kële kooku na ko topp bu boobaa moom garaawul parce que foofu la yem waaye ku am xam-xam am moyens yi bi jox la yi nga xam ne mooy ngay xam ne ndax lii jub naan jubul nga gis ne yow lii nii amoo ci lu la leer waroo ko mën a topp waa nag rawatina li nga xam ne dafa leer ne lii ak neen la muy bokkaale kon nag loolu rek la borom bi wax nii mooy wa in jahadaka bu ñu yullee seen dayot coono nag li tushrika ngir nga bokkaale ma bii man mii ci leen borom maa laysa laka bihi ilm loo xam ne amoo ci xam-xam loolu mooy waaye bu dee ci lii moom bokkaale gi mooy am nga ci xam-xam gu leer keneen neen la waaw mooy rek li ñu wax bu dee ne yow li nga amul xam-xam ak leeram ak wiram ci wàllu diine amoo droit topp ko lan ngay yi li nga xam ne leer na ne lii neen la muy bokkaale borom bi kon mu ne falaa tutihuma bu leen topp bu keroogee de ilayya ta na ngeen xam ne ci man marji'ukum moo ci seen moom mooy seen delluwaay de ci man la fa unabbiukum bu boobaa dinaa leen xabaare ngir fay leen bi bima kuntum ca la ngeen nekkoon ci kaw suuf ta'maluna doon ko jëf xam nga laaya bu mel nii gis nañ ko ci suuratu luqman laaya bii nag Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu ñu ngi ko doon tudd ci jotaay bii weesu nijaay la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaamu Tirmidi waaye al imaam Muslim eh, waaye sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ak al imaamu Muslim naka noonu am nañu ne al imaam Abu Daawud daal dina koy solo ak al imaam an-Nasaa'i waaye li ma leer mooy al imaamu Ahmad imaamu Muslim imaamu Tirmidi tirmidi yu rahmatullah alayhim daal dinañuy solo asayid bu dee riwaaya bi nga xamante ne nii mooy riwaaya al imaamu muslim bi rahmatullahi alayhim ci téere bi mu def ci ngëneelu sahaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum seydina saad doon wax doomam ji mus'ab ibn saad mu ne jële ci baayam ne daa am ay laaya yoo xam ne ci moom la wàcc muy wax nag laaya bi ne sama yaay mu ne sama yaay man saad ibn abi waqaas dafa waat ne du wax man ba faw lu dul ma weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bañ nekkee makkatal mukarrama bu dee loolu la mooy kon saar bi loolu mooy gën dëgër fii wala ñu ne woon fukk sa laay bu njëkk bi màkk la wàcc mooy kon bii ci la laay bii ma màkk la wàcc loolu moom leer na Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne sama yaay dafa waat ne du wax ak man ba faw fekk weddiwu ma diine yi ma dugg muy lislaam gi wa dara du lekk ta du waaw léegi nag mu ne ma ne ma yow Sa'd waaw du nee nga yàlla daan zaamta nee ngaa yéey ndax gëmul woon loolu que ne yow nee nga sa yàlla bi ngay toog waaw comme comme jaamukatu xërëm la woon comme waa Quraysh foofu noonu ci waa Makka zaada allahu tashrifan wa takrima mu ne ko du nee naa yéy que yàlla bi ngeen di jaamu moom moo la dénk moo leen digal ngeen di def lu baax ci seen waali waajur yi ne ko man nag maay sa yaay te maa lay digal nag ci nga bàyyi diine jii nga dugg kon léegi nag mu daal di toog trois yoo xamante ne nii lekkul ba ni nga xam ne dafa nekkoon comment yi daal mooy di xëm di joo xëm ak kii gars yi nag nee na am benn doomam boo xam ne beneen frère Seydina Sa'd daal di ñëw boo xam ne Umaara lu tuddoon daal di fexe gaal forcer ko ngir jox ko lu mu lekk. léegi nag léegi nag <laughs> léegi nag ci la suñu borom daal di wàccee laaya bi am na yeneen riwaay yoo xam ne ñoo ko gën a leeral comme ni nga xamante ne nii noonu la ko ki nga xamante ne nii mooy la ñoom al imaam al waahidi daal di koy soloo daaloo xam ne moo gën a yaatu lii ñu jële ko ci Seydina Abu Usman an-Nahdi rahmatullah alayhi même bu dee ne ci riwaay boobu moom mooy mooy am na benn ak faiblesse waaye foofu dane Seydina Sa'd radiyallahu anhu waaye mooy lii ñu jóge nii riwaay yu wér imaam Ahmad ak imaam Tirmidhi rahmatullah alayhi léegi na a dëgëral wax ji mu ne man Seydina Saad dafa nekkoon mu ne laaya bii nii ci man la wàcc mu ne man damaa nekkoon koo xam ne ku baaxoon lool ci sama ndey nee na nag bi nga xamante ne ci laa gëm mu ne ma yee yow Saad yow gis nga yow sa diine jii mooy lislaam gi nga xam ne yaa ko fi sos mooy yaa ñi ko yaa ñi ci nekk yéen na ko sos waat naa ci yàlla këne di ko bàyyi wala dootuma lekk te du ma naan ba di may faatoo nag bu ma faatoo nag bu ko defee yow nit ñi di la ŋaññ naan la wala yaa qaatila ummi wala yow mi nga xam ne yaa faat sa ndey yaa faat sa ba sa yaa sa yaay loolu la nit ñiy wax di nga xam ne maag yow a ci maag yow ñoo ñoo ñoo ci yow laa ko siqal de di nga xam ne man gu ko siqal léegi nag nee na man saadu ma ne ko ah yaay ah sama yaay booy laa tafali waay waay yaay booy bul def loolu la de ndax man kat xamal ne <clears throat> lislaam gii ma ne du ko bàyyi ngir dara de nee na nag yaay ji moom faalewu ko daal di def lam waxoon toog benn bés a guddi lekkul dara mu daal di xëy bi mu xëyee nag sonn lool loof lool toogaat beneen bés boo xam ne lekkul naanul léegi nag bi mu gisee ne ah ban mii ah lii te génnewu ma ci la nekk moo gis ne moom itam mu ngi continuer nee na ma ne ko nag mooy ci ñaareelu bis bi ma ne sama yaay ne ko ne ko yaay xam nga gis nga maa ngi wàttal ci yàlla këne gis nga boo amoon téeméeri bakkan benn par benn di faatu ngay de bakkat yooyu di faatu par benn benn benn benn benn benn ba lépp jeex téeméeri yépp jeex yépp ñu suul leen mu faatu génn ci yow ak ni muy méttee su waraat ni mu méttee ma lay xool benn par benn di génn ci yow ba téeméeri jeex wallahi loolu sax du tax ma bàyyi sama diine ji dara du tax léegi nag kon nag yaay booy dama lay wax lekkal waay <laughs> bu la neexee nga lekk bu la neexee nag bu lekkaa nga continuer <laughs> nee na bi nga xam ne nag ci la gis ne ah man mii intransigeant naa mooy buujewuma ci li ma nekk te ànd naa ci détermination mooy jàpp goo xam ne bu dëgër te du ma ba sama diina la ma koy bàyyi. léegi nag léegi nag bi mu xamee lool nag ah mu daal di commencé nag di xéewlu di lekk de xam ne doomam jii du ci génn léegi nag mu ne ci la laay bi wàcc nag suñu borom nag di wax loolu la mooy bokkaale maam yàlla bàyyil diine gii nga nekk l'islam dugg ci la ci kéefir waay màkk yi fala tuti'uhuma bu leen topp de waaye <laughs> mu ngi noonu de bu leen topp mugu yoolu moom du am loolu la wallahu ta'ala la mooy nit ki loolu la mooy amul kenn ci kaw suuf koo xamante ne borom bi daa joxe waajur yi nga xam ne ñoo la gën a jege mu ne ñooñu buñ la digalee loo xam ne mooy yàlla waxoon naa nag bokkaale du koo tudd ndax moo gën a rëy waaye bépp bokka mooy yàlla mooy yàlla boo xam ne dafa daf leen koy digal da te loolu la wax ci xadiis Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bu siiw bi ba nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni benn waay yónni ko ab xare am ñu ngi ko booleel ab sariya mu dem waa ji naan naan gaa yi aywa taal leenu taal ngeen dugg ci biir léegi gaa yi dem ba ciy dugg après ñu ne ah ñun ñun ñu jóge ci ci yéeféer gañ kéeféer gañ ne ñëw dugg ci l'islam ngir borom bi tabaraka wa taala daal li ñuy génne safara ñun ñu ñëw ba nekk ay jullit ñu ñuy dugalloo safara ñu ne duñu ko def waa ji ne mooy ci sa beneen sa boo xam ne Seydina Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu anhu mu ne kooku nag daa newoon koo xam ne farceur la woon ne moom <laughs> voilà après mu ne leen dama doon kaf quoi léegi ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam en tout cas bu dee hadith Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne leen gis ngeen bu ñu duggoon ci safara si dootuñ ci génn gis nga kenn du topp kenn ci mooy yàlla voilà innamaa ta'a fi ma'ruf gi ñuy topp nit ci njekk mooy ci alxuraan gi ma fi indi ak sunna ci ngay topp ni ku leen fi digal mooy yàlla ba ngeen topp ko gis nga bu ñu duggoon ci safara si noonu naan parce que war a def neneen mooy ñu yow moom la mu yonent bi alei satu salaam def ba waa ji da ne est ce que yonent bi alei leen ne ngeen topp ba topp ku ma leen sama ñi ma leen ji ñi ma def ñu jiite ñu ne waaw mu ne kon nag maa leen digal ngeen dugg ci safara si gaa bay dugg après ñu xalaataat mu ne leen gis nga bu ngeen ci duggoon kenn du leen ci mën a tee génne kon nag mbir mi loolu la boo tax affaire bi gis nga lii boo ko xamee da ngay jullit bi da ngay noppale ko quant à menaces yi la yenn ustaas yi ànd ak sëriñu caaxaan yi di menacé loolu lem ko bàyyi kook ñoom naan ay kii yi tëkku nit ñeeg di wax bu ko ba bu bàyyi diw yooyu di nga xam di nga dem fii dara nga fa dul dem ñoom dañuy wax lu leen neex fekk yaa ngi ci lii la yàlla digal alquran bii sëriñ ba ñuy wax newoon sunna bii yonent bi saa saa bàyyi fi ngeen nekk ci kenn mala lu la même sëriñ bi gën mag ci kaw suuf boo newee ci loolu dara la manul tus la manalul loolu moom dafa war a leer nit ki xam ko teg ko ci boppam mu leer mu avancé quoi bàyyi menaces si gars yi wax nga bàyyee leen menaces yooyu wax naa la ji bi ji nga màgg mooy ñoo lay duma kese waaye sa borom dara la la du def lu dul yiw la lay defal ko kantaa nattu yi nag wax na ko ci laay yi ñu génn mooy ci jotaay yi ñu génn ne nit ñi dañoo foog ne dañuy gëm ka kenn du leen nattu ñu natt woon ñi leen jiitu woon mooy nga xam ne duma yooyu ñu lay duma ci natt yi kese la bokk du dara duma nañ ku la gën fuuf yeneen ci ma lay salaam waa Makka dañ ko doon dóor waaye xoj nañ ko ba koy waaj a faat ba bakkan bi waaj a génn loolu def nañ ko ko Seydina Siddiq dóor nañu ko Abu Bakr radiyallahu anhu ba mu nekk comment ba kenn xamatul bakkan xar kanam gi yépp nekk ay boos yiy jóg mu néew yi ba waa waay waa këram gëmuñu woon jóge fa la ñëw ne wallaahi yëkkati ko ñoo ko yóbbu bu faatoo bu Abu Bakar faatee Uqba ibn Abi Mu'ayt mi jiite woon dóor yi di des na ko des na ko faat te ñépp jàppal nit ñu baax ñu loolu la kon nag ay naan dinañ ko duma loolu dara du dara dama naan alhamdulilah ba ma yàlla jaaralee fu mu jaarale woon yonent na lay saa saab ak saxaabaam yi gën a mat